A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa rasuulillaah. Wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Aali Imraan. ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ci jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci laaya téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent nga xam ne ci la suñu boroom doon waxe wa maa muhammadun illaa rasul qad xalat min qablihi rusul bani laayee jeexe naan seydinaa muhammad mii de nekkul alayhi salaatu wassalaam lu dul ndaw yàlla jiitu woon na nag romboon fi jiitu woon ko ay yonent ndax bu génnee àddina wala ñu faat ko da ngeen di delloo seen da di dellu seen ginnaaw nekkaat ay yéeféer bani saar ba di bañi ba di jeexee ñu ngi woon ba léegi di gis naka la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam génne àddina kon nag mbir maa ngi noonule àggoon nañu fi nga xam ne fi la ko mettitu bopp bi daal di duggee fekk mu jóge woon ca almeria ca baqiya waaye it xadiisu sayyidatu Aïsha boo bële am na beneen affaire bu mu ñuy wan parce que bés boobu xam nga ima kii Abu Muwayhiba ci guddi gi la woon waaye ci suba ga mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa demaatoon ba Baqiya parce que dafa amoon benn néew voilà benn néew bu fa amoon bu mu demoon comme yu ko yeneen waaye wane yoo xam ne dafa demoon bi mu demee léegi ba pare ba mu ñibbisee nag ci bés boobu mooy ca suba ga mooy ci al guddi gi dand nag abu mooy hiba suba ga demaan na ci almeer yi parce que daan am benn néew ñu doon waajal ba mu fa jógee nag ci la boppam bi voilà doon metti metti gu bare gu metti googu ba mu doon wax ak mu loolu le sayyidatu Aïsha li mu doon wax noonu nag naan damaa bu man mënatoon naa woo Abu Bakar ak sa frère bi bindal leen defal leen benn bind bu ko defee kenn du xemmeem loolu boroom xam-xam yu bari dañ ne loolu day wane ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu bëggoon bind mooy ne Seydina Abu Bakar mooy nekk xalifa ginnaawam parce que loolu loolu wax naan ba damay bañ aji xemmeem ay xemmeemkat jóg di xemmeem mbiru Abu Bakar te loolu yàlla bañ na jullit ñi dinañ ko bañ war ngëm yàlla yi kudul Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag bi mu demee noonu nag feebar bi jàpp ko mu metti lool mel ni daal bés bu nekk muy gën a metti waaye malgré loolu teewul woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wër ki kër soxnaam yi ku ay rek dafa doon dem léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la àgge ci la nekkee woon kër sayyidatu maymuna bint al-Haaris al-Hilaaliya anha wa ardaaha mbir mi nag gën a tar dafa gën tare ci la dajalee soxnaam yépp léegi nag daal di leen laaj daal di leen ñaan am na riwaay yu ne mu ñoom ñoom soxna yi ci boppam ñoom ñoo ko waxal seen bopp waaye am na yeneen riwaay yuy wane ne yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moo leen dajale kër sayyidatu Maymuna dangay xam ne nag bi mu feebaree nii kër néegu ko mu ci nekkoon ñépp fa doon ñëw voilà da feebar bi dafa taroon même bu dee ne bu ayam jotee dañ ko doon jàppoo mu jóge be kër néegu kii dem néegu keneen bi mu ñëwee nag kër sayyidatu Maymuna radiyallahu anha fële mbir ma gën a tare léegi nag ci la leen dajale daal di wax ak ñoom ngir daal ñu daal di koy may moom déplacement yi di jógee saa ku aye mu dem ci yow loolu day xaw a metti ci moom ak nii nga xam ne noonu la ko feebar bi sonale ci la leen ñaane ne leen ndax man ngeen ma may ma nekk rek néegu kenn ci yéen voilà daal di fay des ba ni may ba borom bi di dogal li muy dogal daal voilà léegi nag mu ne leen est-ce que mën naa nekk néeg sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaha ba ni nga xam ne noonu daal la borom bi di dogale léegi nag day da koy wéral wala borom bi dogal lu ko neex léegi ñu ne ko waaw daal di d'accord ne waaw man nga faa des ci la ko Seydina al Abbas ak ñoom Seydina Usaama wala Seydina Ali ibn Abi Taalib wala Seydina al Fadl am daal kenn ci ñoom ak ñoom Seydina ak Seydina al Abbas daal di koy jàppoo te ñu koy jàppoo mooy daanaka tegoon tànk yi ci suuf daanaka dafa jafe woon manul woon a dëgg tànk yi bu baax ci lañ ko jàppee indi ko ki nga xam ne mooy nekk Sayyidatuna Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha léegi nag ba mu fa nekkee <coughs> moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg nag ba mu nee néeg sayyidatu Maymuna laata ñuy <laughs> muy génn dafa affaire fekk feebar bi metti metti metti benn metti boo xam ne léegi nag bon Seydina al Abbas daal di fa woon ñëw muy bàyyiti xam bi di frère di di di petit frère baayam nay muy bàyyiti xam ndax rakku baayam la woon léegi nag ne bon comme que yonent bi alayhi salaam affaire bi jàpp na ko lool mu ne léegi nañ ko nañ ko defal kii médicaments yi mooy liñ koy faje waa pas comme bul xalaat naan comme ay médicaments yi ñuy yor ay paracétamol non non non mooy liñ koy faje moo xam ay ay façon ndox yoo xam ne yoo xam ne dañ cee def ay ngeer wala yu mel noonu daal en tout cas liñ koy faje ñu ne léegi nañ ko ko defal léegi nag yonent yi alayhi salaam comme que daf mbir mi dafa metti woon ba mënula wax mu ngi doon def signe di leen def signe ne leen jaru ko jaru mais ñu ne nañ ko def ne bon jigéen ñi ne moo xam naa li li muy def nii mooy rek nit bu feebaree ni muy bañe ku ko faj quoi en général nit noonu lay def mooy du bëgg ay ay médicaments surtout bu dee <laughs> médicaments yu weex la léegi nag léegi ci lañ ko ko defal daal di daal di mooy noonu nan lañ koy defee médicament moom mooy dañuy xëcc benn làmmeñu benn côté léegi daal di la koy dugalal ci beneen côté bi léegi nag bi nga xam ne ci lañ def lool bi nga xam ne nag ci la affaire bi feebar bi xaw a wàcc bi bi mu ximmale koo tuuti mu ne leen yii xanaa waxuma leen woon ne leen bu leen ma defal lii léegi ñu ne ko ah mais dañ ne woon rek xam naa mooy kii feebar di muy bañe ko koy faj léegi mu ne leen léegi kon ko noonu la waxoon naa leen bu leen def ngeen def léegi képp ku nekk ci néeg bi defal leen ko la même ba mu des sama bàyyi tex bi al Abbas Abbas mii moom bu leen ko defal <laughs> rapporta al Sayyidina al Abbas anhu moom di boppam moo joxe xalaat bi na nañ ko def waaye loolu mooy li nga xamante ne wegeel gu mag gi nga xam ne moom la wegoon bàyyi te xam boobu di Sayyidina al Abbas ibni Abdil Muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag léegi daal bu ñu delloo fi nga xam ne moom lañ nekkoon muy kon jàppoo woon nañ ko ba daal di koy indi fi nga xamante ne nii mooy kër sayyidatuna Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha bi nga xam ne nag fala fa nekk <clears throat> affaire bi metti benn bés yonent bi alayhi salaatu wassalaam <clears throat> léegi nag mu ne leen sotti leen ma li nga xamante ne mooy juróom-ñaari njaq juróom njaq yoo xamante ne nii kenn fecciwul la nga xamante ni mooy seen seen seen seen fañ leen yeew mooy ndax ñoom ay baag la doon doon yoo xam ne ci lañ doon def ndox ci der daal di koy kii takk ko léegi nag yooyu noonu mu ne ut leen ci juróom-ñaar yoo xamante ni moom ngeen may sotti ñu daal di koy teg ci benn ndab benn genre këll boo xam ne sayyidatu Hafsa bintu Umara radiyallahu anha wa ardaha anhuma wa ardaahuma moo ko moo moo ko moomoon alhamdulillah ñu daal di koy sotti juróom-ñaari baag yoo yële léegi nag affaire bi daal di wàcc li nga xam ne mooy feebar bi moo tax lii afoo façon façon faju la moo tax juróom-ñaar loolu ay lim la yoo xam ne lu bari lu muy ñëw ci wàllu hadis ci wàllu paj ak tibbu nabawi ci pajug yonent bi alayhi salaatu wassalaam yuy wane ne lool pour faj la mooy comme li wax ne xaj bu bu xabee daal di naan seenu seenum ndox ci benn ndab wala mu daal di ciy dugal làmmiñam na ngeen ko raxas juróom-ñaari ñaar juróom-ñaari yoon juróom benneel ba warul ngeen def ci li nga na a aw na bu njëkk bi wala bu mujj ba ngeen def ci li nga xamante ne nii mooy suuf loolu lépp ngir wan ne affaire médicale la affaire paj la léegi nag bi nga xamante ni noonu la nag ñu koy sotti li nga xam ne juróom-ñaari baag yi mu def leen nag siiñ ne leen nag def ngeen li ma leen wax baax na baax na ci li génne daal di muy bés boo bale bésub alxames la woon daal di takk bopp bi daal di génn nag daal di jiite nit ñi daal di leen defal benn xutba boo xamante ne nii bu jotale sax daal di dénk nit ñi ñi nga xam ne ñooy waa lamsaar ba pare daal di leen moytuloo ci li nga xamante ne nii moom la yahuudi ak yi nii noonee la ko jundub daal di nettalee radiyallahu taala anhu wa arda comme nim ñëwee ci saxiixu <clears throat> al imaamu muslim ibn al xajjaaj mu ne laanatullahi ala al yahuudi wan nasaara ittaxadu qubuura anbiyaa'ihim wa wa qubuura anbiyaa'ihim masaajid <clears throat> voilà Ah, léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne nag borom bi tabaaraka wa taala daal dinay rëbb na li nga xamante ne ñoo yahuud yi ak nasaraan yi ndax ñoom dañoo jàppe li nga xamante ne nii mooy seen eh, <clears throat> bàmmeelu yonent yi ak wa saalihihim ak ñi baax ñi ñoom def ko ay foo xamante ne dañ fay sujoote voilà loolu nag suñu boroom mu ne la man yonent mi alayhi salaatu wassalaam maa ngi leen koy tere bés boobu noonu neli bés boobu ci bésub alxames bi kon ci la tooge woon ca min ba ba mu jullee ba pare takk bopp di mbir mi metti lool mu wax ak nit ñi kon dénk leen ci lansaar yi ne leen ñoom ñii kat ñooy ñi nga xam ne ñooñu fatte nag ñooy ñi nga xamante ni nii lislaam bi fii mu toll ñoo ko jàppale ak yooyu nag wax leen lu baax ne leen yéen waa lansaar yàlla dénk leen lu rafet wax wax yu yi nangeen nangeen leen ah istawsu bi lansaari xayraa maa ngi leen di dénk ci lansaar yi li nga xam ne moo yiw baar di daal di ca bis boobu ci la waxe woon bi nga xam ne bi muy xutba ci la ne man de dafa am jaamub yàlla boo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa daf koo dénkul daf ko ah daf ko tànnaloo jaamub yàlla boo xamante ne daf koo tànnaloo diggante la nekk fa yàlla wala moom mu des fii moom mu tànn la ne fa yàlla léegi Seydina Abu Bakar daal di daal di jóg daal di ne fa faday naaka bi ab bi abaaina wa ummahaatina ya rasulallah ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam jënd nañ la suñu bàyyeeg suñu yaay yi après waa mbooloo mi yépp ci jàkka ji naan nee moo tax Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ñoom Ummu Salama ñoom ñëm nettali nañ nettali bi ñoom Mawlana Ibn Abbas nee na mais nit ñi naan mais mais paa bii lu muy wax nii Abu Bakar lan lay wax nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi wax benn waay boo xam ne yàlla daf koo tànnaloo ci jaamu yàlla yi diggante la ne fa moom ak li ne fii moom mu tànn la ne fa yàlla Seydina Abu Bakar jóg di jooy naan jënd nañ la suñu baay suñu yaay nee na ndekete yoo ñun saxaaba yi ne woon foofu yépp ndekete seydna abu bakar radiyallahu anhu moo ñu gënoon a xam muraada rasulillah nam namm yonente bi alayhi salatu wassalaam nit ñi di wax yonente bi alayhi salatu wassalaam ne abu bakar ala rislika ne ko ne ko baax na ne ko mën ngaa toog da da toogal rek ne ne nag ba pare yëgal nit ñi ne inna aman nan naasi alayya bi yi Abu Bakr voilà ne ki nga xam ni moom moo gën a def effort te moom mooy ki ma gën jariñ ci àndandoo gi mu ànd ak man rasulullah mooy Abu Bakar nii te nag borom bi tabaaraka wa taala mu ne bu doon ne yell na man rasulullah may jàppe kenn sallallahu alayhi wa sallam xarit ci sama xeet Abu Bakar nii laay jàppe xarit waaye nag yàlla moo ma jàppe xarit comme ni mu jàppe Ibrahima xalila waaye xullatul islaam mooy àndandoo ak tamit mbokkook lislaam moo ñu boole waaye bu doon ah, yell na ma def ko moom mii moo nekk sama xarit waaye nag daa fekk borom bi kese mooy sama xarit léegi nag ba pare nag wax leen ay wax foofu noonu leeral leen loolu daldi nag bi nga xamante ne léegi nag Seydina bu Bakar parce que moom dafa comprendre ne yonent bi alayhi kooku muy wax moom mii la moom la yàlla tànnloo moom moom kon dafa tànn dem ci yàlla bàyyi ñu fi mooy day faatu moom ñi ci biir nag kenn xamu ci woon lool moom kese ko ci xam moo tax Seydina Abu Sa'id al-Khudri ne ah ginnaaw bi lañ xam ne non.